baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim id qaala li abiihi wa qawmihi maada tacbuduun ay ifkan aalihatan duuna allahi turiiduun famaa dannukum birabbil caalamiina fanadara nadratan fi nnujuumi faqaala innii saqiim kon ci laaya yi lañu yemoon ci jotaay bi ñu génn mooy wi seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam doon wax ak ñoñam yi nga xam ne ñoo ko doon woonaañ ko nan dem ci suñu feet bi nga xam ne lépp bokkaale la mu ne leen fa xool biddiw yi ne leen man inni saqim man damaa feebar ci li nga xam ne moom ngeen may woo ndax manuma faa nekk lu dul damay feebar ndax lan loolu yoo xam ne bokkaale la man manuma cee ne waaye ñoom comprendre wuñ ko woon noonu dañu jàppoon ne kon dafa feebar noonu alors ko moom li mu doon wax mooy dama feebar ci li ngeen gëm ak li ngeen bëgg ma def ko muy lan bokkaale gii man ma dem fa loolu dama cee feebar ma ko man fatawal law loolu lañ la waxoon mooy tawriya comme te loolu ñëw na ci xadiisu siira bu yonente bi alayhi salaam ci gàddaayam bi am na nettali bu naan même bu dee ne ci càllale fiihi maqaal mooy yonent bi am na lees ciy wax yonente bi alayhi salaam bi mu dajeeg benn góor benn paa ànd ak seydina siddiq radiyallahu anhu di gàddaay paa bi naan ko mais yow mu laaj ko ne ko yow yow ne ko yow yaay kan mu ne ko ba lañ laa wax yow da ñuy wax yaay kan paa bi wax leen mooy kan ba pare nag léegi ñu ne ko léegi wax ma yéen ñaar yi nay ñan yonent ma lay saar saam ne ko fan ngeen jóge ak yéen mu ne man min maa ci ndox lañ jóge moom mu jàpp ne daa am benn gox boo xam ne foofu maa lañ koy woowee mu jàpp ne waa kon xanaa di xalaat foofu ndeka yonent bi alei sat s muy wax mooy borom bi liñ ci jublu mooy borom bi moo leen bind ci toq mani yu loolu noonu mooy ci loolu lañ jógee loolu noonu nga xam ne mooy loolu dañuy wax tawriya nga xam ne mooy nit ki bu nekkee foo xam ne moom manu def leneen sinon bu waxee gaa yi xam li mu wax rek mën naa am problème mu wax waa ji loo xam ne du nekk fende du nekk loo xam ne wax la ju wute déedéet dëgg lay doon waaye suuf ko ki ngay waxal moom moom sens bi mu ciy dégg du bokk ak sens bi nga xamante ne nii maanaa bi mu ciy dégg bu njëkk bi moom du bokk yow ne yow boobu nga ci jublu loolu la Seydina Ibrahim de alayhi salaam moo tax ci biti nii ci xadiis boobu yonent bi saa salaam tudde ko li nga xam ne mooy wax lu amul waaye loolu tekkiwul jamais mu mu xam ne muy mooy li nga xam ñun wax lu amul déedéet dëgg la woon li ñuy wax loolu ndax képp koo xamante ne xam nga wéetal borom bi tabaaraka wa taala rawatina ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wuuteeg moom tarfatal ayni loolu waxuma la da leen di feebar mais da leen di faat léegi nag moom mu ne man nag damaa feebar ci loolu fata fatawallaw anhu léegi nag ñoñam ya daal di koy dummóoyu nag dem bàyyi ko fa mu nekkoon ne moom dafa feebar mudbiri na daal di mu wane ginnaaw dem ca seen caaxaan ya ca seen feet ba ba ñu demee nag faraaga ilaa alihatihim bàyyi néeg bu rëy ba nga xam ne moom lañ tabax njéndi ba ñu tabax def fa seen yàlla ya xërëm yi daal di leen fay teg seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di fay dem daal di jeng jëm sa ñoom ilaa alihatihim ca seen yàlla yañ teg matt yaak xërëm yañ def def leen ci woor ak wurus ak përëm fa qaala mu ne leen alaata ku takuluun fekk ñu ngi leen tegal seen ñam yi ñëwoon dañ ko fiy bàyyi ñu demee ba ñëw fekk yàlla yi daal di koy daal di koy barkeel bénir ko mu ne leen waa yàlla yi taxaw yéen yéen matt yi jaamu alaa takkulun yéen moom xanaa du ngeen lekk bokk ci lii ñu teg seen kanam maalakum laaj leen maalakum laa tantiqun laa lan moo tee du ngeen wax du ngeen ma wuyu ci li ma leen di wax faraaga alayhim darban bil yamin mu hmm. daal di jël ngandoo benn fas mooy yoo xamante ne nii mooy dafa jël benn euh, euh, kii mu jeng jëm jël benn benn benn sémmiñ boo xam ne moom la jël dóor leen ko ak loxo ndeyooram bi dóor leen dóor bu rëy di leen wékki bu nekk mu ngàdd ko affaire yi rajaxoo fa aqbalu ilayhi yazifun léegi nag bi mu defee loolu lépp jël sémmiñ bi bi ci gën a mag di koy jël sémmiñ bi ya mooy xërëm bi ci gën a mag mu di koy gàll vip gàll ko ko noonu daal di dem yoonam nag après nag gaa yi nag dem ci seen feet ba nag ba ñëw nag li nga xam ne ci lañ ñëw nag daal di dugg nag dugg rek gis waay gaa yi gis seen yéen xërëm yépp am na ku ko saccagé quoi ku yàq wax yow kii dammaate na suñu yàlla yi mais kan la gaa yi daw faqbalu ilayhi gaa yi nag daal faraa alayhim darban bil yamin léegi faqbalu ilayhi gaa yi bañ demee gis lool directement ñu dem ci moom ndax xamoon nañ ne ñu naan moom mii la toute façon laata lii sax moom moo ñu doon wax suñu yàlla yi baaxul waruñu koo jaamu gaa yi gaaw dem ci moom la si na nag ñu ngay yàkkamti nekk ñoo xamante ni nii bopp bu ñoom ñépp nekk mbooloo mu gaaw ñii ne mooy ñuy waaxu waaxu bu gaaw boo moom ngir laaj ko ana kan moo def lii suñu yàlla yi léegi nag biñ ñëwee nag di ko laaj nag naan ko ndax yow yaa def yi suñu yàlla yi ñun ñu koy jaamu yaw nga leen di toj yow la est ce que yow la fa aqbalu ilay yazifun qaala bi agsee nag mu ne leen waaye ata'buduna ma tanhitun man dama leen di laaj man kay maa leen war a laaj man ibrahim nii alayhi salaam ata'buduna ndax yéen da ngeen di jaamu maa la nga xamante ne nii talxituuna yéen a ko yettal seen bopp matt yi yéen a dem ci àll bi gor ay garab daal di koy yett def ko ñu nekk ay statue ay ay xërëm yu taxaw ba pare ngeen yéen loolu yéen a ko génnee ci àll bi defar ko ndax yéen li ngeen yett moom ngeen di jaamu wallaahu dégg fi yàlla bàyyi fi yàlla wallaahu te boroom bi ngeen waroon a jaamu ci dëgg nag xalaqakum mooy ki leen bind wamaa taamaluuna ak li ngeen di jëf faalu gaa yi ne ko ubunu gaa yi nag ne ko kon yow la voilà gaa yi coupable yow yow yaay coupable bi nag léegi nag lan lañ def xaalu ñu ne ubnu lahu tabaxal leen ko bunyaanan benn tabax bu fa alquhu fil jahimi boo xam ne da ngeen koy tabax gas ko bam kàmb bu rëy dugal ci nag ay matt yoo xam ne taxani def ci ay matt taal ba mu naan jëf ba mu naan jëf ngeen sànni ko ci biir loolu la ñu wax ne xaalu ñu ne ubnu lahu takkal daal di leen koy tabaxal ñeel ko de bunyaanan ab tabax boo xam ne fa alquhu safara ngeen di def ci biir ba mu fees fa alquuhu ngeen sànni ko nag fil jahiimi ci biir safara soosele fa araadu bihi kaydan borom bi ne nee na ñoom ñu ko doon naral di ko waajal ab pexe pexe mu bon fa faj'alnaahumul asfaliina mooy ngir faat ko suñu boroom nee na ma def leen al asfaliina ñi nga xam ne ñoo ñu suufe ñoo ñu kuttus de mu ne wa qaala ibrahim ne ginnaaw loolu inni man daahibun ilaa rabbi sayahniin maa ngi jëm jëm ci sama borom mooy gàddaay ci sama xol waaye gàddaay ak sama jëm ak sama lépp dem ci sama borom après fa la jóge Babylone jóge foofu la ci Mésopotamie ci Irak daal di dem fi nga xamante ne nii mooy al-Quds mooy Sham daal foofu dem foofu la Sham te ba muy dem mu ngi ànd ak kan doomu bàyte xam bi di Seydina Luut moom la doon wax wa am fa amana lahu Luut Seydina Luut moo ko gëmoon ñam nee fële ñu tuutee ko gëmoon Seydina Luut moo mële moom la àndaloon ànd ak ka nga xam ne mooy soxnaam ya Saarata radiya alayhi radiyallahu anha léegi nag kon suñu borom ne Seydina Ibrahim wa qaala mu ne ginnaaw gi inni zaahibun man de aji dem laa ilaa rabbi ci sama borom sayahdini mooy ki nga xam ne moo may gindi am nañu ne bañ koy dugal ci safara si loolu la wax ne man maa ngi yéen may sànni ci safara si waaye yëg leen ne man ci sama borom laa jëm te moo may gindi safara si da ngeen ma fiy dugal ngir faat ma bu ngeen ma ci dugalee borom bi moo ma ciy gindi tamit wallahu ta'ala rab rabbi mu ne borom bi habli minas saalihiin maa ngi lay ñaan nga may ma doom joo xam ne ci ñu yiw yiw baax la ñuy bokk suñu borom ne fa basharnaahu ma daal di koy bëggal bi gulaamin ci ak gone xalimin boo xam ne bu teey la falamma balagha bi nga xamante ne nii ci la jot ma maahu ànd ak moom assan ya dëgër ba man di dox di mën a def qaala mu ne ko yaa bunayya e yow sama doom inni man araa damaa gis fil manaami ci gént mooy damaa gént nii ka man asbahuka maa lay faat ma lay faat loolu laa gis ci ci gént fandur kon nag xoolal maadaa taraa xoolal nga xalaat ci lii ma la wax ne loolu laa gént lan nga ci xalaat lan moo ciy sa xalaat qaala doom ja ne ko yaa abati e yow sama baay booy ifal defal maa tu'mar liñ la dénk liñ la digal ndax xam ne ne baayam yonent la te géntu yonent yi alayhi salaatu wasalaam wax yu la comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doom ji xamoon na ko ne ko boray defal liñ nga xam ne moom lañ la digal sa tajiduni yaa sa tajiduni insha allah di nga ma trouver bu soobee borom bi tabaaraka wa taala di nga ma fekk bés boo xam ne moom nga ma nar a faat comme que moom nga ma mara rendi comme loo nga wax ne moom nga gis ngeen di fandur maada man lan laa ci xalaat li ma ci xalaat mooy man sama man bàyyi li ma lay wax mooy defal liñ la digal ci gént gi te nag diñ ma fekk insha allah bu ndeem soob na suñu borom mi la mina saabirina ci way muñkat yi mu ne fa ma aslama bi nga xam ne ñoom ñaar ñépp ci lañu jébbalu daal di wommatu ci li nga xam ne mooy namm namm borom bi ak li mu namm ci ñoom ñaar wa tallahu lil jabini sayyidina ibrahim tëral doom ji ngir man koo rendi comme ni nga xam ne noonu la ko gisee ci li nga xam ne mooy gént gi wanaa day naahu ca saase rek ba ko defee ñu woo ko ay yaa ibrahimu ne ko e yow ibrahim alayhi salatu wassalam qad dëgg-dëgg saddaqta ru'ya dëggal nga gént gi nga xam ne wahyu la boo xam ne maa la ko wanoon yow sa man sama man sa borom inna naka nii nag mooy dëggal nga ko mooy wa fadaynaahu bi dhibhin azim du loolu lay wax ci kanam léegi kon loolu la mu ne mu ne kon inna kada mu ne kon qad saddaqta dëgg-dëgg dëggal nga ar-ru'ya gént goo nga xam ne moom nga gisoon te wahyu wi inna ñun kadhalika naka nii najzi lañuy fay al muhsinin ñi nga xam ne ñooy war ñooy rafetal yi inna hada mu ne nekk na ci lii linna hada lii la huwal balaaul azim mooy xéewal gu mag gi nattu gi nga xam ne natt moom laay nattu jaam mu réussir ko mu nekk xéewal gu rëy xéewal gu mag goo xam ne bu leer goo xam ne moom laa koy defal ku mel ni Seydina Ibrahim mi wa fadeynaahu alayhi salaam ma daal di koy jënde bakkan doomam jooj mu naroon a faatoo ma jotee ka man borom di tabaaraka wa bi zibhin azimin remplacer ko yóbbul ko benn kuy moo xamante nii moom la mujj wa tarakna alayhi fil axirin ñu bàyyi tuddam moom Seydina Ibrahim way wu rafet comme Seydina Nuh fil axirin ci ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaawam kon salaamun mucc salaamun jàmm ala Ibrahim yal na nekk ta du deñ di nekk ci Seydina Ibrahim mi alxalilu alayhi salatu wasalaam kadhalika borom bi nekk nii najzi la ñuy fay al muhsiniina ñi nga xam ne ñoo ñu rafetal innahu dëgg dëgg moom Seydina al xalil alayhi salatu wasalaam min ibadina al mu'minin bokkoon na bokk na ci ñi nga xam ne ñooy suñu jaam ñi nga xam ne dañ ñoo gërëm wa basharnaahu ñu daal di koy bëggal ginnaaw lool bi ishaqa ci seydinaa ishaq muy doomam duñu geneen doom duñ ko may nabiyan daal di koy def yonent min as-saalihiina boole ko ci ñooy baax ñi wa baam ñi way yiiw ñi wa baaraknaa alayhi ñu barkeel ci moom wa ala ishaq waaye ci doomu yàqu ishaq bi mu am benn mooy ñu baaraknaa alayhi ñu barkeel ci seydinaa ibrahim wa ala ishaq ak doomam jooju seydinaa ishaq alayhima salaatu wassalaam min durriyatihima nekk na nag ci seen descendance seen sët yi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw muhsinin koo xam ne ajeeru rafetal la ci lu baax kese li fi seen ñaari maam yooyu ne woon lañ nekk wa zalimun waaye am na ñoo xam ne nag dañ koo jéng nekk ay tooñkat li nafsihi waaye ku ñuy tooñ nit ñi seen bopp lañ koy def li nafsihi ci boppam mu mubiinun loo xam ne lu leer la kon ñu yem nii ci jotaay bii di ñëw dinañ ñëwaat ci fii nii ci masalaam waa fii ana kan la kan la Seydina Ibrahim doon rendi ci doo waroon a naroon a rendi ci doomam yi est-ce que Seydina Ismaïl la est Seydina Ishaq la loolu wuute la ci biir borom xam-xam yi loolu la ñuy